fi jamci ma farraqahu ddaymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu fi albaabi thaalith fi ladabi walfadaa'il fi faslun faslun fi shukr <clears throat> wa in madaxta cindahu shaykhan siwa agaadahu li xasadin wa xubbi jaah kon sëriñ mi ba léegi radiyallahu anhu mu ngi démasqué di ñu leeralal ñi nga xam ne ñoom la bari ñu mu jamoon tool ci sëriñ si nga xam ne ay këppatal lañ ñi nga xam ne noonu lañ seeni jikko yu yées waaw waaw te nee naa la ba léegi mooy daw ci jamono ji ñu bari ci ñoom waaw ñu bari ci ñuy wootewu naan ay sëriñ lañu nii lañu mel lii sëriñ bi di wax radiyallahu taala anhu wa arda waaw mu ne te bokk na ci seen jikko yu ñaaw yi ginnaaw ba muy wootewu kabaal ak mat akuk wilaaya naan moom moom parandoom yàlla la ba pare di di di di nit ñi ci bari lu muy nettali foo ko fekk mu ngi nettali yu yéeme rek gaa yi naan cay waaw gaa di nettali rek di nettali rek mu ndax xam na ne gaa yi dañoo crédule dañoo gaaw a gëm moom muy dóor foofu rek di nettali rek gaa yi di yéemu rek waaw dëggate yoo lépp moo ko fomante moo ko crée voilà amul càllale de amul cosaan li muy wax laa wax lu dul ci muqam bi ci boppam bii ci yuuram gii fa la ko génnee léegi nag mu ne bokk na ci ci ay ci ci ni mu mel ci salte gi mel waa jooju wa in madaxta indahu shaykhan siwa te gis nga cay booy juum boo fi taggee indahu fa moom shaykhan siwa beneen sëriñ comme moom day wootewu sëriñ <laughs> nga tagg nga nga wax lu rafet ci beneen sëriñ bu dut moom axadahu loolu da koy merloo nga gis ko mu commencé xunn di wax waxi fii moom nit boo toppee nit da nga doy waaw ay wax yu mel noonu alors que mel ni yow li nga wax daa bon wala crime la quoi te yow waxoo lu la ne ah diw de moom rahimahullah ndeysaan moom de mas naa dégg mu wax lii mu mer te kooku nitu yàlla la ku baax la mu mer parce que lu tax ngay tudd fii keneen axadahu mu merloo ko li xasadi ndax kiñaan wa xubbi jaa ak bëgg gi mu bëgg ay daraja bëgg li nga xamante ni mooy mooy ay daraja moom moom daal pour moom moom daal mbubbug bayre gi moom kesee ko war a sol keneen kuñ fu tudd rek loolu day wane ne ah am na ku koy diir mbagg fii te fii kenn waru fee tudd keneen ku dul moom mu ne wa xaysuma tazkuru bi hajwi bi hajwin xayrahu yafrax walaw daral jamiu xayrahu mu ne wa waaye nag xoolal kii moo yées mu ne wa haythuma te gis nga saa soo taz tazkur nga daal di tudd fa moom bi hajwin ghayrahu mooy beneen sëriñ boo xam ne moom da nga koo tudd di ko ŋàññ fa moom waaw gis nga bi nga taggee bi waa taggee sànq kenn koo xam ne ku baax la wala tudd ko fa dafa mer ndax bon xol ak bi nga iñaan bi nekk ci moom bëgg daraja waaye nag saa boo fi tuddee beneen sëriñ boo xam ne da koy ŋàññ bi hëj win di ko dal xayrahu keneen ku dul moom yafrax mu kontaan nga gis ka nag muy bég nag même bu ci bu ci eh, eh, yëyul yàbbi boo ko xoolee xar kanam gi rek xam ne kontaan na ci li taalibe bi wax ah kooku moom waaw toog taalibe di nettali jekki am tudd sëriñ bu baax am ko ne wax ah, kooku moom du dara moom nga gis ko bu kontaan waaw kooku du dara eh. ñooñu ñoo ñooñu ci biti nii rek lañu yor waaye yoruñ dara mbir mi yoruñu ko mu kontaan walaw dara même bu doon ne aljamiu ñoom ña fa toog ñoom ñëpp xam nañu dëgg-dëgg bu yàlla kese taxoon ñuy wax même moom mi toog xam na même bu doon ñëpp ñoom ñëpp xam nañ xayrahu yiiw ak sëriñ boobu rek xam nañ ne ku sell la même bu ko ñëpp xamoon yoonam new ci allahu akbar waaw yoonam new ci xam nañ ne waa ji amul luñ ko jame ci wàllu sharia amuñ luñ ko jame ci lenn mu am benn ci taalibeem wala kenn ci mbooloo di ko ŋàññi mu waaw même bu dee ne xam nañ yiwu moom bu doon yàllaa tax ñuy wax mu ne wala yasuru siwan firaadi bi dhikri wala madhi la dal ibaadi mu ne te gis nga waajoo du ko bégloo siwan firaadi di dhikri wal madhi moom daal li koy kontaan loo xam nga laal la lu dut wéetal ñu wéetal ko bi zikri di ko tudd moom daal daa bëgg nañ koy tudd moom donc ndax jàpp nañ tudd keneen ku baax fa moom te moom sax daa baaxul waaye tudd ku baax fa moom jàpp na ne loolu da koy muur te waru fii moom kese fi war a ne waaw dara du ko kontaan loolu lu dul ñu wéetal ko di ko tudd moom dong wal madaxi di ko tagg moom dong la dal ibaadi ci jaam yi bu sañoon télé yeeg rajo yeeg yépp mën naa mer ab rajo ak koko moom parce que dégg na fa ñuy waxtaane keroog keneen ku moom waaw mu naan mel ni doo doo nekkatoo ab ab taalibe wala yu mel noonu lu tax ma dégg nga fay nettoo ñoo xamante ne bokkuñ ci yoon wi wan yoon mel ni du yoonu lislaam waaw du ko kontaan loolu lu ñu beral ko moom di ko tudd moom donc kese ak di ko tagg fa jaam ña mu ne wa xaytu yamil li xayrihi abad mustarshidun yahij xaraamahul xasade mu ne wa xaytu gis nga saa soo xam ne nag yamil yamil yow taalibe bi jéng nga def lan hein daldi jéng li xayrihi abad dem ci keneen mustarshidan di sàkku ca koo kële beneen sëriñ ngir mu mu mu gindi la laa yëhij nga gis mu daal di yëngatu ci biiram waaw alxasadu gis nga kiñaan gi moo yëngal ca biiram xaraamahu ak tar meram waaw mu mera la yéene la lu bon lu ñaaw dal la lu yées li nekk ci moom daal di meram gi daal di yëngal waaw allahu akbar waaw bu la mënaloon a faat dina la faat bu la mënoon a na na na na talsam dina la talsam ndax yow jéng nga ci keneen di sàkku keneen ndax gis nga ne moom du dara borom bi leeral na la ndax sa dugg sa sa yéene sell na mu xam ne kii imposteur la borom bi leeral la wan la keneen nga gis nag mu yëngatu alxasad daal di yëngatu ci biiram meram nga daal di génn naqaram wa daal di feeñ nga gis ko mu nekk ci naqar mel na ku ñuy taal xol bi mel na ku toog ci gaas ndax mer xol bee ngi xunn mu mer ndax yëg na ne am na ku ko fi bàyyi dem ci keneen allahu akbar ah waliyasu billah aazana allahu min hada yal nañu borom bi musal ci lii sëriñ bi ne gis nga waaj yi tabban lahu fa innahu law qasada salaaha amri faqat mujarrada la sarrahu xusuluhu xaytu qasad wala yubaali birtihaalihi abade mu ne tabban lahu kii kii toskare ñeel na waa ji mel nii képp kuy wootewu sëriñ nga mel nii sëriñ bi nee na la tabban la ka waaw tabban lahu yal na toskare ñeel la waaw tabban lahu yal na ko toskare ñeel fa innahu waa ji dëgg-dëgg law qasada salaaha amrihi ay way bu jubluwoon ako lan moo ko tere woon tey bu jubluwoon yéwénal ay mbiram faqat kese mujarrada fittee futteeku ci lépp denc lépp ngir rek moom na ko mbiru borom boppam doy bu doon ne looloo ko mooy yéwénal mbiru taalibe ba bu doon ne lool kese la jublu ah law qasadaa bu doon ne moom jublu woon na salaaxa amrihi yéwénal mbiru taalibe bi faqat kese mujarradaa te utu ci leneen amul beneen intérêt lu dul loolu te lool moo tax ñu ut sëriñ nekk mooy mu yéwénal la ba nim lay tege ci loxo yonent bi alayhi salaam fekk nga set wecc bu doon ne looloo ko taxoon a jóg konoon te kon la sarrahu da ko waroon a kontaan loo xusuluhu haythu qasad mooy taalibe bi ame ko ci moom ak ame ko ci keneen yëwanuk ay mbiram yooyu moom la yemale waaw da koy kontaanloo xusuluhu àgg ak am gu ko taalibe bi am loo lële xaytu xasat fu mën di jublu amee ko fa baax na wala yubaal yi te du faale birti xaali yii ci toxu na jóge ci moom abat ba faw même bu ko gisatul woon mais xam na ne dem na foo xam ne te kooku man na koo defar da ci da cee waroon a kontaan waaye xam nga ne moos lii ko waxal yàlla waxuma la lii waaye yow lii <laughs> li boroom xam-xam yi naan képp koo xam ne dangaa nekk ci gox naan dangay tarbiyewaate gis koo xam ne yow xam nga ne yow sa yow matoo ndekete yoo ndekete matoo yow dangaa may takk-takk yu bari waaw nga gis ku la ko gën man xam nga loo war a wax hé taalibe yi man ak yéen ñépp nañ dem ci diw ak même bu dee xale la yow du waay yow loolu day bu daa garaaw non non nañ dem parce que man ci sama bopp damaa war a fóotu